fi lbab alsadisi walxamsin wa an ibni abbasin radi allahu anhuma annahu qaal kaana rasulu allahi sala allahu alayhi wasallama yabiitu allayaaliya almutataabi'ata taawiyan wa ahluhu laa yajiduuna ashaa'a wa kaana aksara xubuzihim xubuzu shaa'ir rawaahu tirmiziyu rahimahullahu taala wa qaala xadiisun xasanun saxiix kon al imaamu alxaafizu annawawiyu di wax ci garab gi ñu nekk ba léegi ci toolu ñun ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-ulaa ma'waahum wa maskanahum di wax ci buntu bi nga xam ne mooy wax ci ngëneelu xiif ak mettitaayu dund ba ni mu jeexe ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna xadis bi mu mujj woon gis moo doon xadis numéro cinq cent treize juróomi téeméer ak fukk ak ñett mu ne woon wa an abi muhammadin fadalata bni ubaydin al ansaari radiyallahu anhu annahu sami'a rasul rasul allah sallallahu alayhi wa sallam yaqul tuuba liman hudiya lil islam wa kaana ayshuhu kafaafan wa qani'an kon nag tey ñu war a gis xadis bi ci tegu comme niñ ko yëgloo mooy xadisu habrul umma al bahr mawlaana abdallah ibn abbas ibn abdil muttalib radiyallahu anhuma wa ardaahuma mooy xadis numéro 514 juróomi téeméer fukk ak ñeent wa an ibn abbas mu mu ngi jële ibn abbas ibn abbas waxoon nañ la bu ñu joyal ko mooy doomam ji gën a siiw di doomu Seydina al-Abbaas ibn Abdil Muttalib yépp ki nga xam ne moo ci gën siiw mooy Seydina Abdallah ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma ci moom la ko jële annahu qaala mu ne kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yabiitu doon fanaan al ay guddi yoo xamante ne nii al guddi yoo xam ne lay tegaloo yu yu gudd yu bari taawiyan mu nekk koo xamante ne biir bi dara newu ci mooy xiif wa ahluhu te ay ñoñam laa yajiduuna dajuñu trouvé wuñu acha an loo xamante ne moom lañuy ñuy reere wa kaana akthara xubsihim te nekkoon na li ëppoon ci seen mburu lañ doon lekk xubsu sha'ir mooy li nga xam ne mburu mi nga xam ne ci orge lañ ko doon defal te loolu gisoon nañu li nga xamante ne noonu lañ ko doon waajale ak nan lañ ko doon defare loolu gisoon nañ ko ci bunt bi romboon na nga xamante ne nii mooy day nekk ci euh, euh, euh, sha'ir boobu nga xam ne ghayrul manxuul nga xam ne kenn nekkul sax di ko tami kenn daal du koy kii comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon ci hadis numéro quatre cent quatre-vingt-six bu Seydina Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma voilà loolu lañ doon lekk kon mooy xubz sha'ir waaw ah, waaye nag ah bees ba doon na des tànn ba doon na des noonu lañ ko doon lekke ah, defar ci mburu mu ne rawahu hadis bi soloo na ko at-Tirmidhi de al imam Abu Isa at-Tirmidhi wa qaala bi mu ko solowee nee na rahimahullah hadithun lii de hadis la hasanun bu baax sahihun bu wér léegi laaj bi premier njàngat mooy ana kan moo ko solo est-ce que al imaamu Tirmidi dong moo ko solo dañ naan la al imaamu at-Tirmidi kese solo wu ko waaye al imaamu Ahmad ibnu Muhammad solo na ko ak al imaamu Ibnu Maajah al-Qazwini rahmatullahi ala al-jamii' al imaamu Abu Iisa at-Tirmidi mu ngi ko indi ci abwaabu zuhdi an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun wala baabu ma'iishati an-nabii sallallahu alayhi wa sallam wa ahlihi yàgg nañu gis buntu bi ah, kon mu ne mu ne Allahu akbar <laughs> mu ne haddathana Abdullah ibn Muawiya al-Jumahi al-imam Abu Isa at-Tirmidhi mu ne nettali nañu Abdullah ibn Muawiya al-Jumahi ibn Abdullah ibn Muawiya ibn Musa ibn Abi Ghaliz moom muy Abu Ja'far al-Jumahi al-Qurashi al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Thabit ibn Yazid mu ne ki ñu nettali mooy Thabit ibn Yazid di Thabit ibn Yazid al-Ahwal Abu Zayd al-Basri al-Qaysi ñu ne am na ñu ne nag noodu Abu Zayd waaye Abu Ziyad la al-Basri rahimahullahu ta'ala an Hilal ibn Khabbab moo ko jëlee ci ko ñu naan Hilal ibn Khabbab di Hilal ibn Khabbab al-Abdi Abu al-Ala al-Basriyu al-Madaa'iniyu rahimahullahu ta'aala al-Basriyu rahmatullahi ala al-jamii' an Ikrima moo ko jëlee ci Ikrima di Ikrima al-Qurashi al-Hashimi Abu Abdillah al-Madani rahimahullahu ta'ala an Ibn Abbas muy taalibi Mawlana Ibn Abbas bu siiw bi di Ikrima an Ibn Abbas moo ko jëlee ci Mawlana Ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf al-Qurashi al-Hashimi habrul islam habrul ummati wa tarjuman al-Qur'an radiyallahu ta'ala anhu annahu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yabitu layaali yooyu mutatabi'ata tawiyan wa ahluhu la yajiduna asha'a wa kana aktharu man nga ne wa kana akthara khubzihim khubz ash-sha'ir wala nga ne wa kana aktharu khubzihim khubz ash-sha'ir voilà mu ne hada hadithun hasanun sahih nii la ko al imam al-hafiz an-Nawawi no at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala daal di solo moom la imam an-Nawawi waxte suuf mu ne wa qala hadithun hasanun sahih kon xadis bii nii lan la ñuy wax daa moo xadis fi romboon di wax dundu yonent bi alayhi saam salaam li nga xamante ne wa xushunatul aysh li nga xam ne mooy mettitaayu dundu nga xamante ne nekkul woon dundu comme niñ ko fi waxoon dundu bling bling voilà kon loolu la muy dundu boo xamante ne nii ah nii la woon de waaw day doon metti lool waaw yabitu doon na fanaan yonent bi alayhi salaatu salaam al-layaali al-mutakaabi'a waaw mooy ju'un tawiil waaw. mooy xiif gu yàgg guddi yoo xam ne day tegaloo <laughs> waaw taawiyan taawiyan mooy biir bi dara newu ci ay jaa'ian waaw tawa moo tax boroom an-nihaaya mu ne tawa min al-juu'i yatwi tawa fa huwa taawin ay xaalil batni jaa'i' lam ya'kul waaw mooy koo xamante ne nii moom dafa biir bi dafa dafa wéet ci lekk dara newu ci waaw yonent waay saab saab da doon ay guddi yu tegaloo yu bari waaw biir bi dara du ci nekk waaw ngaw nga naan ah xanaa lool la xam naa daa bàyyi njaboot gala mu ne ma ne wa ahluhu te ay ñoñam te mooy soxnaam yaag ñëw liggéey foofaa ngi dëkk ci kër gi laa yej laa yejiduna du ñu daj asha an loo xam ne moom la ñuy reere <laughs> Allahu akbar <laughs> lii la gëw bi gërëm loo woon mu gërëm ko comme ni nga xam ne noonu lañ ko yàgg woon a gis waaw waxoon nañ la ta saa su ne ñun nag moom dañ koy dañ cee bari la lool waaye ñoo dàq ña ñaxtu ñoo dàq kaas wal iyaadu billah te li ëppoon li ñuy lekk xubz sha'ir mooy li nga xamante ne seen mburu ya daal foo leen gisa ñuy lekk mburu ci sha'ir la te sha'ir boobee du bu qualité bu màgg bi de voilà boo xamante ne lii moom waxoon naa li ëpp ci ñun boo leen ko joxee ñu ne la doy na voilà buñ la mënula ne sa waaye dang ñoo yëpp ah ñu wax la waxi kii rek ngir teggi ko fi see lekki leneen waaye yonent bari saa saam lii la doon lekk muy kon taqallul ak taqallul al iqtisar di delloo ala taqallul yi di doy rek minal maqul ci lekk ak yooyu waaye léeg-léeg loolu sax dañ koo amul waaw ndax mutatabi'a ah, waaye lu ñu am ñu jàppe loolu ne lii la leen boroom bi séddee kon nag ak doylu ak li nga xamante ne te doonu woon génn fenn soxnaam yi doo ngeen woon gis ñuy dem ci seen bàyyi di leen laaj naan leen ay wu jox leen ma parce que kër ga dara newu ndax ñoom tamit noonu lañ leen yare woon moo tax baax na ba sayyidatu Hafsa bàyyam da nekkoon boo amee dara bu ma la gisatee ba seen problème ba ñu amoon bañ amoon munoon kii ak yonent bi yi salaatu wassalaam ba mooy seen nettali boobu moo sayyidatu Aisha tañ gisoon do Seydina Omar ne bi mu ñëwee eh, biñ ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam rumeur bi ne daal dinay de eh, bàyyi soxnaam yi wacc na soxnaam yi boobu noonu Seydina Omar dafa ñëw ne doom bi bu ma la gisatee ngay laajati yonent bi alayhi salaatu wassalaam dara rek maa jaw la boo amatee dara looy laaj ñëwal nga laaj waaw te amul fenn foo xam ne dañ doxal que ne da dem di laaj baayam ngir ñu def ci kër gi mukk waaw ndax ñoom it noon la leen yonent bi alayhi salaam yare woon moo tax benn yoon la woon jeex na loolu amaatul di booba kon nag mu ngi noonu doylu waaye it am njaboot joo xam ne it dañuy doylu waaye bu dee boroom kër gi doylu nag njaboot gi doylu wuñ ah boobaay day ñàng ndax ba pare poosam diisul te ñoom seeni bëgg bari waaw fii mu ne lu ñu génnee buñ demee école ba lu ñu gis bëgg ci ndaw si xaritam yeeg wujjoom yéeg wala yi nga xamante ne wujju lan peccar bu xaw ma <laughs> seetal leen ma boobu waaw mu gis ne rakkam ji moom jawaram ji waaye yarak ji lu bari la koy defal mu ne pourquoi pas man nag waaw yooyu yépp ñàkk doylu la te bu dee nag sa gafakaak sëriñ moom Ah. ci la yàlla booleel taxu ko duun noonu nga bëgg koo teg yoo du ko attan loolu dund gu naqari lay indi kon alqanaa yal nañu bi may alqanaa kon al imam al hafiz an taala mu ne wa fadala kon cinq cent quinze mooy juróomi Hmm? ak ñaar fukk ak juróom wa an Fadaalata bni Ubaydin radiyallahu ta'ala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana idhaa sallaa binnaas kaana idhaa sallaa binnaas yaxirru rijaalun min qaamatihim fi salaati minal xasaasa wa hum ashaabu suffati hattaa yaquula laa rabb haa'ulaa'i majaanin fa idaa sallaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam insarafa ilayhim fa qaala law ta'lamuuna maa lakum 'inda Allahi ta'aalaa la ahbabtum an tazdaaduu faaqatan wa haajatan rawaahu at-Tirmidhiyyu rahimahullahu ta'aalaa wa qaala hadiithun sahiih al-khasaasa al-faaqa waljuu alshadid kon alimamu alhafidu annawawiyu rahimahullahu taala ginnaaw hadis bii nii mu ëndil ñu beneen hadis boo xamante ne nii ba léegi mu ngi koy jële ci sunanu tirmidi di jaamiu at-tirmidi rahimahullahu taala mu ne waan fadala ibnu ubayd moom lañ gisoon hadisam ci jotaay bii gisoon nañ hadisam way ay wax ma ban hadis la <laughs> ah jotaay bii ñu génn gisoon nañ xadiis moom la dégg waan abi muhammad moom lañ mujjoon moom lañ fàttale sànq bi ñuy tàmbal waan abi muhammad fadaalata ibn ubayd al-ansari da nga koo fàtte moom la <laughs> ay voilà kon mu ne waan fadaalata bu ngi ba léegi xadiis bi xadiis mawlaana ibn abbaas bi la ci teg doo rëndi beneen bi nga xam ne ñaari xadiisam ñu siq xadiis mawlaana ibn abbaas bi ñu génn kon mu ne waan Fadala ibn Ubayd mu ngi jële ci Fadala ibn Ubayd al ansaari radiyallahu taala anhu fii nag boole wu ci al ansaari radiyallahu taala anhu wa ardaa lan la wax mu ne anna rasulallahi mu ne gis nga dawal yàlla li la sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na idaa salla binnaas bu doon jiite nit ñi ci jàkkaan ji yaxirru rijaalun min qaamatihim day am ay góor yoo xamante ne nii dañuy taxaw ci sàppe yi jekk rek wadd rek rek daanu <laughs> waaw lu ko waral min qaamatihim ca seen taxawaay ya nga xam ne mooy seen fa ñu taxaw di julli ca sàppe ya fa la ñuy jekk rek gis gaa yi am ñu rot minal xasaasa li ko waral nag daanu gi yëpp xasaasa ko waral moo xasaasa mu ne alxasaasatu alfaaqatu wal ju' shadiid mooy alfaaqa mooy xiif mooy so aajowoo waaw waaw ak li nga xamante ne mooy al-ju' shadid mooy xiif boo xam ne bu tara tara tara tar dañ doon xiif ba buñ taxawee di julli dañuy wadd dañuy daanu waaw wahum waa ñooñu ñooy ñan mu ne wahum ashaabu suffa ñooñu nag nga xam ne ñoo doon daanu waaw alfaaqa wal ju' mooy xasaasa gi day ànd ak faiblesse ndax xiif bu metti day indi ak ak ak faiblesse ci nit ka léegi ñooñ ñooy ñan mu ne wahum te ñooñee mooy ashaabu suffa mooy ñi nga xamante ne nii ñooy waa ashaabu suffa waaw te ñooñee ñooy waa ashaabu suffa muy waa ashaabu suffa mooy way ñàkk ñooñe ñu defaroon benn mbaar ci ginnaaw jàkka ji comme niñ leen fi yàggee gis eh, radiyallahu anhum ñoom ñoo loon daanu hatta yaqula <laughs> ba muy wax al arabu kaw kaw yi yoon ñëw am nga jàkkaa yonent bay saa saam doon woon daña ci kaw kaw ndax kaw kaw yi dañuy jóge ci àll bi daal di ñëw ci yonent bay saa saam ngir jàng diine ngir ñëwit laaj seeni mbir voilà léegi nag kaw kaw yi <laughs> gis buñ gisee ñu daanu <laughs> ñuy wax naan hatta yaqul al a'rabu ba kaw kaw yi doon wax naan haula'i majanina kaw kaw yi après ñi kii ne ne haula'i majanin mais ñii di daanu ñi ñi ay dox la ñoo ne ñii wëruñoo ñii ñii ñii ay possédé la ñoo ñii dañoo manqué ah <laughs> ñu naan mais ñii haula'i majanina mais ñii ne ñii ñii mais ñii wëruñoo ah. mais ñii dañoo dofa ah. léegi nag fa iza salla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bu yeneen way sa sa pare julli ji insarafa ilayhim day wëlbatiku daal di pare bu defee li muy def daal di dem ca ñoom ña nga xam ne ñoo daanu ca gannaaw ci waa ahlu suffa fa qaala mu ne leen ñëw fekk leen foofu ne leen law ta'lamuuna cëy bu ngeen xamoon maalakum inda allahi taala cëy bu ngeen xamoon la leen borom bi la ngeen am fa borom bu kawe bi ci ay yool yum leen di la ahbabtum konoon te kon di ngeen gën a sopp an tazdaadu ngeen gën a yokk faaqatan ak ak aajowoo ak ñàkk wa xaaja ak aajowoo allahu akbar <laughs> mu ne rawahu soroona ko at-Tirmidhi al-imaamu at <laughs> ah, wa qaala hadithun sahih mu ne xadis bi bu wér la al imaamu Nawawi ca suuf mu ne alxasaasatu alfaaqatu wal juu' léegi laaj mooy loolu gisoon nañ ko sànq kon laaj bu njëkk mooy ci wàllu li nga xamante ne nii mooy taxriiju li nga xamante ne mooy xadis bi waaw xadis bii nii dañ naan la léegi laaj bi mooy est ce que al imaamu al imaam at-Tirmidhi moo ko ñu ne la déedéet al imaamu al imaamu Ahmad ibn Muhammad daal dina koy solo na ko noon al imam ibn Hibban indi na ko ci sahiham kon nag al imam al hafiz at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala mu ngi kondi ci abwaabu zuhdi mooy biñ jóge léegi buntu biñ nekkoon sànq baabu abwaabu zuhdi ar rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu ma'ishati ashaabin nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne haddathana al abbas ad-duri mu ne al imam abu isa mu nekk ñu nettali mooy al mu ne al abbas ad-duri di al abbas ibn muhammad ibn hatim ibn Waaqid ad-Duuri al-Haafiz Abul Fadl al-Baghdaadi al-Khawaarizmi al-Haashimi rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa Abdullah ibn Yaziid mu nekk ñu nettali ma Abdullah ibn Yaziid di Abdullah ibn Yaziid ibn Abdirrahmaan al-Qurashi al-Adawi al-Makki al-Basri rahimahullahu ta'aala al-Ahwaazi rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa Haywatu ibn Shurayh mu nekk ñu nettali mooy Haywat ibn Shurayh di Haywat ibn Shurayh ibn Safwan ibn Malik at-Tujibi al-Kindi Abu Zur'a ñii na Abu Yazid al-Himsi al-Misri al-faqih az-zahid gis nañ ko fan yi moom ak al-Abbas ad-Duri kàllale bii nii qala mu ne akhbarani Abu Hani al-Khawlani aw gis nga aw Aba Ali Amr ibn Malik al-Jambi ah gis nga même kii bi la mooy hadith biñ jëlawoon ci al-Abbas bële Euh, kii euh, fadala nii liñ gisoon bii weesu daanaka même càllale bi la voilà daanaka même càllale bi la kon nag mu ne kon moom ma Haywa ibn Shurayh mu ne qaala mu ne axbarani xabaare na ma man dongo Haywa Abu Hani al-Xawlaani mu ne Abu Hani al-Xawlaani du Humayd ibn Hani Abu Abu Hani al-Xawlaani al-Misri rahimahullah bu tala imaamu Tirmidhi wa wa wasmu Abu Hani ah, alxawlaani bële mu ne woon Humayd wala ibn Hani rahimahullahu taala anna aba aliyin aba aliyin Amr ibn Malik al-Jambi kene aba Malik di Amr ibn Malik al-Hamadani al-Muradi al-Jambi al-Misri rahimahullahu taala axbarahuma wa xabaare an Fadala ibn Ubayd mujallad Fadala ibn Ubayd ibn Nafi' ibn Qays ibn Suhayb ah, ñii ne Suhayb ibn al-Asram radiyallahu ta'ala anhu Abu Muhammad al-Ansari al-Awsi ad-Dimashqi radiyallahu anhu sahiba sahibu rasulillah alayhi afdalu salati wassalam anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kana idha salla bin-nas yakhirru rijalun min qamatihim fi as-salah ah, min al-khasasa wa hum ashabu as-suffa hatta taqula al-a'rab ha'ula'i majanun aw majanun <laughs> fa ida salla <laughs> fii na ne dag noon naa ne ah ulaay majaa nii oh. ay ay ñii ñii dañu wérani ah ñii ah. dog ah aw majaa <laughs> wala majoon nuun ah. ah, wala ah ulaay deux points ñii nii ñoom majaa nuun <laughs> voilà fa ida salla rasulullahi sallallahu law ta'lamuna ma lakum inda allahi la ahbabtum an tazdadu faqatan wa haja qaala fa daala wa ana yawma idin ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ci yokk mu ne fa daala ne te jamono jooju noonu maa ngi ànd ak yonent may saasaam di ko xool muy wax ak gaa yi mu ne hada imaamu Tirmidi mu ne hada lii xadiisun xadiis la xasanun bu baax saxiix boo xamante ne nii bu wéer a wéer la kon lii nii la waaw <laughs> ah, lii mooy li nga xamante ne mooy xadiis bi nga gis <laughs> Allahu akbar eh. <laughs> mooy ñu gis kon saxaaba yi radiyallahu anhum bunt bi lëkkaaleem eh, bunt bi mooy waxu suunatil aish mettitaa yi dund waaw te waa ahlu suffa yi gis nañ leen gisati leen waaw bii ëndil nañu beneen xabaar boo xam ne <laughs> jotuñu ko woon a am mooy xiif bi doon na leen jàpp jàpp boo xam ne buñ taxawoon ci sàpp yi dañ doon daanu <laughs> ndax xiif <laughs> ñun nag moom léeg-léeg nga gis ci koo xamante ne day daanu ndax biir bu fees <laughs> waaw waaj a doon wax xaw ma waaj doon tooj xaw ma nu mu demee noonu parce que naan waaj maafe yu mu lekk xam naa gerte gee doon remonté ñun taxaw ji ci sàppe bi ñu julli àjjuma mu jekk rek daanu ko waa <laughs> gaa yi di ko ñëwee naan gaa après julli ji gaa di ko ñëwee ko Allahu mooy comme si gaa yi jàpp ne <laughs> xusuwa gi la daa ragal yàlla ba yenn peeru ragal yàlla yi ba moo tax muy julli daanu quoi gaa yi di ko ñëwee ndekete yoo añ bi mu añ la rek waaw maafe bi da dem lu ëpp xam naa moom fay la waroon a sant <laughs> waaw da dem lu ëpp nag ñëw nag bi mu taxawee affaire yi di remonter mu jekk rek daal di mënatula téye boppam rek daal di wadd kay waaw <laughs> waaw <laughs> ñii nag moom kooku moom lekk bu baree ko daaneel ñii nag moom ñàkk a lekk moo leen doon daaneel waaw moo tax eh, dañ doon taanu ndeysaan waa nit ñi ñun lii ah neew ma amul kenn ko mu dal de waaye de man boobu xaw ma ko waaw ñun ñii <laughs> ñun xiif sax yenn xiif yi sax ngànt la ngir bañ a dem jàkka sa ah nga ne waaye saa yi see kat kat yow kat saa yi manoo manoo comparer parce que ñi ci jàkk ji lañ doon dëkk waaw lu suuf fa mbaar mi foofu la ne woon <laughs> xanaa nag lu ñu xiif xiif mën nañoo jóge ci mbaar mi <laughs> puus mbaar mi puus rido mbaar mi rek dugg ci ak si ci sàppe yi loolu kay wax ah, loolu moom taxul ñuy wax alors ah, waaw mais mais <laughs> saa yi fay yow sa bopp yow sa chapelle ngay ngay défendre yow sa mbaar ngay défendre mais dama ne la ñun ñii jàpp nañ ne yenn xiif yi. yenn fii fii ci boppam ñàkk mën a lekk yi loolu ngànt la waaw yow lekk amoo loo lekk ba dox tël dox xaw laa tël <laughs> ñii dañ doon ñëw taxaw ci sàppe di ñuy daanoo di wadd di daanoo <laughs> waaw <laughs> waaw waaye bi moo tax ñun ñu xamoon nañ ne tamit mooy li nettali boobu noonu maan waaji xaw ma day day fo xaw ma xamoon nañ ne xuson waralu ko xamoon nañ ne du du du du du saar yi yonent bay saasaam di tari bu doon ne lu muy dégg lu muy tari la wala sax bu dee tisbaar la du julli ji géeju julli yee leen daaneel xuus leen ca xuus ca leeru julli waaye min al xasaasa fi salaatihim yaxiru rijaalun min qaamatihim mooy ci seen taxawaay ya fañ taxaw fi salaati ci julli min al xasaasa ndax ñàkk waaw ak aajowoo mu ne ñoom nag ñooy asaabu suffa waaw <laughs> léegi mooy noonu ndeysaan moo leen doon dal ci ci yàlla waaye ngir taxaw di jullil fa boroom waaw xëccoo ngante convoqué woo ngant mais bon parce que man daal boroom bi daal saay eh, xaara ñun daay ñu nekk ci baar mi tey dégg yonent bay saa saa bu ne Allah akbar ñu sëgg déedéet <laughs> ñu ñëw ba taxaw malgré xam nañ ne seenu xiif waaye ñu far daanu ndax xiif allahu akbar kon gis nga ñi seenu dund ni mu meloon tamit waaw allahu akbar mooy kon ñii doon nañ yàgg xiif waaw ñun nag kon xéewalu yàlla nag dum ñu defal waaw bul ne kon nag man téemaa ñaan am déedéet bul ñaan lool de waaw hay <laughs> ñaanal al aafiya waaw <laughs> allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala allahumma ñaan la ci ñaan yonent bi alayhi salaatu allahumma inni as'aluka ilman nafi'a borom bi maa ngi lay ñaan xam-xam boo xam ne day jariñ wa rizqan tayyiba ak wërsëg boo xam ne bu teey buy tax kafaaf doo aajowoo kenn dara wa amalan mutaqabbala ak jëf joo xamante ni nii booy nangu la ndax gis nga ñaan gi dafa am solo ndax jëf juñu ko nangu fekk li ngay lekk nangu baax daal di dagan moo taxoon mu ne woon inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba borom bi dafa teey ta du nangu lu dul lu teey mu tudd waajoo jële di guddalab yutiilu safara ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ya rabb ya rabb wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna li dhalik voilà yeneen way sa sam tudd loolu lëlé bi mu waxee loolee mu ne mu tudd koo xamante ne nii daa guddal ab loo xamante ne nii eh, tegginu ñaan na ko ah condition yi nga xam ne léegi lu ëpp borom bi da ciy nangu ñaan ràngoo na ko waaye nag suuf am na yaa quelque chose qui cloche am na lu doxul mooy wa mat'amuhu xaraam li muy dunde dafa xaraam wa malbasuhu xaraam li mu sol dafa xaraam wa mashrabuhu xaraam mooy naanam dafa xaraam li mu sol lépp li muy nayi la yaram bi dafa xaraam mu ne naka la yàlla nanguloo ko kon li tax mu ne allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ndax xam-xam buy jariñ moo lay war moo lay may nga xam lu dagan ak lu daganul ba boo jógee di faggu al kasb al halal ngay ut waaw faggu ñu nga xam ne moo dagan ndax ku xamul boo gisee ñenn ñi di dugg ci yenn transaction yi waaye yenn commerce yi wala yenn yëngu yi nga xam ne dañuy dem ba ci biir am ku ñëw ne leen eh mais yéen xam nga ne lii dafa xaram mu naan ah mu mu jaaxle parce que amul woon xam loolu la. moo tax yeneen tuwaay xam-xam mooy ndayu lépp waaw mooy ndayu lépp mooy baasu lépp ilman nafi'a boo ko amee ki yi nga xamante ne ñoom la borom bi def ci addina bi nga xam ne dafa am lu dagan ñoo ëpp waaye am lu daganut waaye bakkan moom lay gën a jeng ndax léeg-léeg day yomb euh, nekk ci waaw iblis tamit di la ko xoyloo loolu boo amul xam-xam doo mën a détecter yooyu ah temps de gars yi façon commerce bi ñu gars yi daal mooy day ñu génn ci est doy na en tant que ku am xam-xamu diine da ngay ñëw rek ne gaa yaa ngi koy def déedéet da ngay xool teg ko ci misaanu sharia ci balaasu sharia est ce dëppoo na am biir bu dëppoowul nga teg fee même bu dee milliards lañu ciy am à laps de temps ci ndaw tàng bu ndaw ñu am ci alal ju bari yow doo ko def parce que yow sa diine moo lay téye waaw kon wa ilman nafi'an ilman nafi'an wa rizqan tayyiba loolu nag bu sax wër sa teeyee nga fag bu ko fag bu nu dagan kookee ay ñaanam ay jaamu yàllaam da koy da koy yomb ndax mooy xutbu raxaa waaw lekk lu dagan mooy xutbu raxaa mooy centre lépp waaw moom bu baaxee rek moom léppay baax bu bonee nag li ngay dunde mooy léppay baax ndax moo tax yeneen way saa saam ne woon kullu laxmin nabata bi xaram fan naaru awla la bépp suux boo xamante ne nii la ko boroom daal di eh, eh, màggale la mu màgge la tax muy màgg di pousser ci xaraam la yaram woowee suuf woowee safara lu gën a yeey kon nag loolu lu ama am solo la kon nii kon yow bul nekk naan damay ñaan ak alfaaxa déedéet <laughs> déggoo sëy naa Ali radiyallahu anhu loolu ñuy nettali ci bopp <laughs> mu naan bu doon alfaaxa ak ñàkk moom bu doon nit la moom dinaa ko faat moom <laughs> koy taxawaalu dama koy faat waaw ndax yaa ah, du ñépp ko mën a supporter de Allahu akbar waaye kon gis nga lëkkaale bi buntu bi fadlul ju'i te ñii yeneen tubaab saa saam ñëwul ŋàññi leen au contraire dafa ñëw sax ne leen tey bu ngeen xamoon la nekk fa yàlla la leen yàlla ëmbal ci ay cofeel ak i may ak i yool ndax lii leen dal ci yàlla ak lii ngeen toggoo jëf yu metti yi xiif yu metti yii ba taxaw di ko jullil di daanu tey bu ngeen xamoon daraja ya ngeen tey xotti fa yàlla ak la ngeen am fa yàlla konoon te kon bu ngeen ko xamoon dëgg-dëgg waaw loolu daa bokk ci xam-xam yi nga xam ne xam-xamu yeneen tubaab yi saa xam-xam yi nga xam danaan bu ngeen xamoon li ma xamoon waaw law ta'lamuna ma a'lam gis ngeen gisoon nañ ko konoon te kon la dahiktum qalilan wala bakaytum kaseera tey bu ngeen xamoon li ma xamoon <laughs> konoon te kon di ngeen jooy lu bari tey reetaan lu néew a néew a néew loolu itam bokk na ci waaw law ta'lamuna tey bu ngeen xamoon la ne fa yàlla ngir yéen lool yeneen tubaab saa saam xam na ko <laughs> waaye yéen alhamdulilah bu ngeen ko xamoon. mais da ngeen di gën a ñaan sax yàlla da ngeen di gën a sopp mu dolli leen faax <laughs> waaw <laughs> moom masaalik naan <laughs> waa ahlul kii borom euh, natt yu metti yi buñ ñëwee yawmal qiyam gis seenu payoor na muy toll waa ji day mëbët sax la qurida jismuhu xaw ma ci jamono ju nekk da doon da doon da ne way way way lii la ma yàlla dencaloon ci matt yu metti ya dal àddina ñépp di ma yërëm waaw ñépp di ma yërëm naan kay diw xoolal nii gaa yi amuñu yërmande ci moom nii vraiment gaa yi ñoo bon te yées rek xoolal liñ ko na teg waaw waaw ñëw tooñ ko nangu këram toj këram mu yor njabootam amatul fu mu benn mu dem di laqatu ci benn mbaar ñu daal di faagaagal mbaar ma taal bagage ya ne waayow kii sa waay lu mu laal mel ni fu mu teg rek ne ko du fii gaa yi di ko yërëm waaw mu jekki gaa yi daal di daal di daal daal di assassiné benn doomam assassiné ay mbokkam mu def moom dong gaa yi di ko yërëm nit ñi di ko yërëm impuissant <laughs> waaye yaramam wi saa yi feebar yi koy dal ci sa waay mu bu mu génn dem ci beneen mu ne gis nga gaa yooyu yawmal qiyam bu ñu xamoon lañu am bu ñu gisee yow qiyam ak ci borom bi wan leen <laughs> waa ji day mëbët ne nee man man man man saa su ne dañoo waroon ni tàngal ay seer bi di di ma ko ñaas <laughs> waaw ahlul balaa laysa lahum diina diwaanu wa laysa yunsharu lahum laysa lahum miizaanu wa laysa yunsharu <laughs> ndax waa balaa <laughs> waaw ñoom moom dañ leen di sob dañ leen di sottil mbir yi rek yawmal qiyaam kay waaw waaw bushra lahum ay way way bushra way ay way mbégte la hum waaye ñeel na leen ñoom moom ëllëg <laughs> kenn dañ leen dañ leen di këpp kii yi rek dañ leen koy sotti waaw di leen ko dottil affaire yi dañ leen koy sottil ba nga ne ma way yow mais mais ñun teeñu woon a mel ne gaa yi mais ñoom ci seen bopp dañ doon wax waay affaire bi de bu ginoon ak bari konoon to kon ñu jël la ilaha illa lii lépp la ñu bi doon doon waajal <laughs> ñun daal dëgg de metti yu ya ñu newoon lii lañu borom bi di di di waajalal allahu akbar waaw kon moo tax yonent baay saar saar wax ñii <laughs> ne leen cëy <laughs> bu ngeen xamoon la ngeen am fa yàlla mooy ci seen xéewal ya nga xam ne moom la leen seen borom daal daal di waajalal konoon te kon da di mébét eh, bés bu nekk laa wax <laughs> ñu leen di ñu ñu ñu mu yokku leen li nga xamante ne nii mooy ay eh, ay ay ay ay ay kii Allahu akbar hein mooy ay ay ak ñàkk waaw la ahbabtum an tazdadu faaq wa xaaja Allahu akbar kon nag mu ngi noonu de hein eh, <laughs> loolu loolu lu ama am solo la waaw waaw ndax loolu noonu non seulement yi lay borom bi di teg day day day simpi say eh, say bàkkaar ba pare di la yëkkati ay maqaama waaw waaw loolu moo tax boroom bi du leen defal loolu ay ay ay misaan fan ak di leen tàllalal seen kii déedéet waaw ahlul balaa laysa lahum misaanu waaw <laughs> walaysa yunsharu lahum diiwaanu ñoom dañ leen di sëpp sëpp xëpp mbir yi waaw te yooyu nag borom bi waxuñu ñaata la moo tax yonent bay saa saa ne cey bu ngeen ko xamoon doon ngeen gën a bëgg mu boo doole leen ak ñàkk ak aajo waaw ndax ñoom bal innahum yusabbu ajruhum la ko waxee <laughs> waaw dañ leen koy sotti seen pañ yi ak sotti ah bi xëyri xisaab dañ leen di matalal seenu pay ci loo xam ne amuluk caytu te borom bi waxul li mu li mu kii de waaw as euh, moo taxoon ci koor gi mu ne moom la ñeel te koy fay mooy malaaka yi ci boppam xamuñ ñaata lañ lay fay dañuy bind rek di di wooroon na waaw waaw da di wooroon na waaw moom mooy wooroon na rek la bind waaye kanta lan lay am loolu boroom bi da leen koo nëbb waaw allahu akbar allahu akbar waaw ah, kon nag mu ngi noonu <laughs> ay way allahu akbar <laughs> wa kullu man aafiyatan huna hawa fa in raa ahla albalaa'i waljawaa yawma alqiyaamati yawaddu an yakun qurida jismuhu huna fi kulli hiin voilà mu ngi noonu <laughs> waaw na inna allaha idaa ahabba abdan ibtalaa ibtalaa la yonent ba la saa saaba fa in sabara ijtabaahu wa in radiya istafaahu waaw <laughs> ah, mooy gis nga gaa yi nga xam ne ci aafiya lañu nekk waaw ñoom dañoo nekk ci aafiya fii <laughs> bés bi nga xamante keneen yi yawmal qiyaam buñ gisee waaye natt yu mag yi ci àddina yi ñu doon yërëm comme ki ma la wax léegi mais ñoom ci seen bopp dañuy dañuy dañuy mébét ne woon waaye ñoom seen yaram yi mënuñ ko won di ñaas. jamono ju nekk waaw ndax loolu moo tax loolu borom bi nag dañu ko nëbb euh, ndax euh, xikma bu tax kon nag mu ngi noonu waaye ginnaaw loolu kon dañ ci xamee kon gëneelu lii ñàkk gii yonent bay saab saab wax lii waaye wax naa la bul taxaw naan yàlla def mam ñàkk waaw yàlla def mam ñàkk waay aywa <laughs> <laughs> waaw <laughs> léegi kii nga gis leneen liñ ciy jànge mooy te euh, kaw kaw yi ñoom gis nga niñ doon doxale buñ ñëwee <laughs> mooy gaa yi nii <laughs> tellement dañ daan jàpp ne ñii dañoo wéradi <laughs> waaw ah ñuy jekk di tomber en cinquante nii moom ak ah, waaw xanaa dañoo wérul moo tax ne kese noonoo xiif kese la waaw ah, moo tax léeg-léeg nit ñi dinañ la traiter loo xam ne doonoo ko de waaw surtout ku nekk ci yoon wu baax léeg-léeg nga gis ñoo xam ne ndax a baax nañu waaye dañ lay gis jàpp ne waaye ñii dañoo sànni quoi ñii ñoom dañu àgg quoi ah ñii wéruñu ah ndekete wallaahi wér na waaw <laughs> waaw mais arabe yi la wax ndax ñoom dañoo jógee ci kaw xamuñ réalité wu ñii waaw mais ñii nekk ci biir dëkk bi fii Medina xam ak ñoom ne ñii nii lañ mel gisoo leen moom boolelu leen ci moo tax mu ne arabe yi ñoo doon wax waaw arabe yi ak arabe yi bokkuñ de arabe yi moo gën a large arabe yi arabe yi ñu ngi ci biir. arab yi mooy les arabes les arabes arab yi mooy ñu dëkk ca kaw ga ci baadiya bi voilà al arabu ashaddu kufran mooy waa kaw ga lay wax waaye waxul na nga ne arab yi noonu rek déedéet kon nag <laughs> mu ne kon xadiis baa ngi noonu kon nga gis ni nga xam ne noonu lañ doon dunde moom saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon nag al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu teg ci hadith bi nga xamante ne nii mooy hadith numéro cinq cent seize nga ay nga hadith yi ndax li ñu jot a waaw yii nii yëpp daanaka ay mbir la yoo xamante ne nii eh, eh, eh, day wax rek di gën a feddal ci nga xam ne moom lañ jóge